baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim dalika bi ann allaha nazzala alkitaaba bilxaq wa in alladina ixtalafuu fi lkitaabi la fi shiqaaqin bacid suñu boroom tabaaraka wa tacaala ne daalika ci laayab téeméer bi ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn mu ne daalika boo gisee mbugal mii ma leen teg ñoom ñi nga xamante ne ñoo weccoowe njub gi ma leen jox di koy weccoo gréer de te coowe mbugal di weccoowe ngëm <coughs> mooy la ma leen wa mooy mooy mooy mooy jéggal ga leen waajaloon ñoom ñu di koy weccu mbugal mi nga xam ne moom laa dégg képp koo xam ne mooy nëbb sama laaya yi jënde ko sa bakkan ak say bànneex ne daalika boo gisee nag lii ma leen teg nga xam ne nee fama asbarahum waay waay waay yéemu leen kan moo leen kan moo mën a muñ alan naari ci ñoom ca nga xamante ne ca safara gay dal seen kaw kenn mënula muñ mbugal mooma leen mu ne daalika boo gisee nag mbugal mii ma leen teg bi am allah ndax daa fekk boroom bi de nazzala dafa wàcce woon alkitaaba téere bi bil haqqi muy tawraat wàcce woon na ko ci ñoom waaye wàcce woon na injiil <clears throat> yoo xamante ne nii ci dëgg ñoom mu daal di leen koy wàcceel léegi nag ñoom ñu daal di koy weddi mooy la ca nekk doxewuñ ko waaye daalika boo gisee lii bi anna allah ndax boroom bi tabaaraka wa taala nazzala dafa wàcce alkitaaba alquraan bil haqqi ci dëgg ñoom ñu ne du dëgg gëbu gëmuñu ko wa inna alladhiina ikhtalafu fil kitaab kanta gaa yi nga xamante ni ñoom ñooy weddi ci téere bii naan boroom bi tabaaraka wa taala wàccawul alquran dara ñoom nekkuñu lu dul la fii shiqaqin ba'id dañoo nekk rek ci wuute goo xamante ne gu sori la aka sori dëgg ñoom daal ca lool rekk a leen neex di polémique ak yooyu loolu la ngir wuuteeg yéen yéen way ngëm yàlla yi suñu boroom nag ne <coughs> laysal birra mu ne laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib mooy <coughs> nu laysa ak yiw nekkul de ak yiw du kese voilà mooy yiw yiw yemut ci lii kese voilà mooy gis nga ñoom dañu leen di wax bu li nga xamante ne mooy borom bi tabaraka wa taala mooy ne xam nga euh, yahud yi ak ñi nga xam ne ñooy chrétiens yi waaye waa Quraysh gisoon nañ ba léegi ci wàllu xibla bi lay wax nii nga xamante ne nii mooy bi yonent mi alayhi salaatu salaam di ko suñu boroom ne soppil xibla bi léegi del féete kaabatal musharrafa zaada allahu tashrifan wa takrima léegi nag gaay di kaas alhamdulilah comme ni ñu ko gisee woon daal di wax seen waxu xale yooyu. léegi nag suñu borom mel ni ñoom léegi ñoom seen loolu mel ni daal ngëm yàlla gee jaamu yàlla gi yépp mu ngi daal fi ñu war a jublu daal voilà fii problème la y'a problème parce que jóge na quand bàyyi na fi nga xamante ne mooy xiblatul anbiya mooy xiblaay yonent yi de alayhimu salaatu wassalaam loolu la yahuud yi wax léegi mel ni daal mbir mi yépp mu ngi rek. yow fan ngay jublu daal walla ku jubluwul fi ñu jublu mooy manoo baax suñu boroom nag ne demewul noonu laysal birra nekkul yiiw nekkul de te tënkul yiiw tënkuwul nekkul am tuwallu ko rek yéen ngeen nekk ñoo xamante ne da di jëbal da ngeen di jublul wujuhakum di wëlbati di jublul wujuhakum seen xar kanam yi qibalal mashriqi mooy jëm fi nga xamante ne nii mooy mashriq wal maghribi ak fi nga xamante ne mooy maghrib loolu du lool rek mooy fi ngay jublu mooy mbir mi nekkul gis nga mooy ne jaamu yàlla daa am loo xamante ni moo moo <laughs> mooy daa am ruux voilà dafa am bu kenn yaakaar ne mooy fee yi ngay gis ci biti nii loolu mooy lépp solo am na solo voilà ndax bu amul woon solo yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon koon jàngale di ci insister nit ñëw di julli ba pare daal di kii mu ne ko yow dellul voilà salli fa innaka lam tusalli ne ko demal nga dellu nga julli mooy hadithul musii'u salaata quoi ji nga xam ne da doon yàq julleem quoi mu ñëw julli ba pare daal di ñëw nuyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko dellul nga julli parce que yow miy julli woo waa ji dem <laughs> julliwaat ñëw mu ne ko julliwaat demal nga julliwaat ndax yow miy julliwoo ñetteel bi sa waay demaat julli <laughs> ko delluwaatal nga julli yow mii julli woo mu ne ko yonent ma ne saar-saam nag man nag lii rek laa man kon jàngal ma léegi ci la ko jàngal mooy xadis siiw boobu bu mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhuma anhu wa arda mooy ne loolu bu amul woon solo quand même dina ko du du wax loolu ak tamit di def ay geste di wan nit ñi ñuy jullee ba pare na sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni nga xam xam ne noon ngeen ma gisa man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam usalli ma koy jullee kon nag yooyu dafa am solo mais mbir moomu loolu du ruuxu julli julli la nekk ca biir mooy li nga xamante ne moo ci ëpp solo mooy la nga xam ne xushu' bi xudu' mooy dal ga ngay dal waaye toroxlu ga ngay toroxlu ak sela sela rien ak sa li nga xam ne al jam'u ala Allah dajale sa lépp wu sa lépp ci lépp ci borom bi tabaaraka wa taala di fee ci li nga xamante ne mooy géeju julli loolu noonu moo ëpp solo fuuf léegi nag gaa yi nag nga xam ne ñoom ñoom ñu ngi ci polémique wu walla ba léegi lu tax mu féete fee lu tax mu bàyyi fii suñu borom nag ne yëgal ma leen ne lay sal birra si yiiw kese mbaax kese daa nekkul ant antuwallu ngeen neen di du ngeen di wul ngeen di wëlbati rek wujuhakum seer xanam xar kanam yi qibalal mashriq wal maghrib moo xam ngeen nekk ñoo xamante ni da ngeen koy wëlbati li nga xamante ne jublu fi nga xam ne mooy le mashriq wala le maghrib du lool kese de voilà fa ngay jublu kese walaa walakin walakin al birra waaye dëgg-dëgg yiw dëgg-dëgg mbaa mooy kii ki nga xam ne moom loolu wëlbati googu moom lay jariñ jubloom googu muy jublu char mashriq wala maghrib muy so ak eh, penku ak sol fa muy jublu ak ba muy jublu buy julli du loo kese am solo waaye mooy ka koy def lan moo ne ci biiram moo tax mu ne yiiw dëgg-dëgg wala biir albirra man mooy ka nga xamante ne nii amana kooku moom mbaax non seulement moom dafa mel ni sax dafa mujj nekk ki nga xam ne mooy borom baax xam nga borom baax mais dafa mel ni moom ci boppam sax mooy mbaax moo tax mu ne walakin albirra voilà man amana mooy man na nekk zal birri waaye borom baax waaye moom ci boppam ki incarné loolu dafa dem moom la doon wax naan darajaatun ñoom ay daraja lañu mooy nekkuñ di uti ay daraja mais ñoom ñoo incarné daraja yi léegi nag mu ne walaa walaakinnal birra dëgg-dëgg mbaax man mooy ka nga xam ne ki yiiw boroomu yiiw te la muy jëf yiiw man mooy ka nga xamante ne amana gëm na billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba wal malaa'ikati ak malaaka yi la gëm ñoom ñépp alayhimu salaatu wassalaam wal kitaaba ak téere bépp téere bu yàlla wàcce voilà wan nabiina wan nabiina mu gëm yonente yàlla yépp saa mu am ci xàjjeeg seen wa aatal maala te mu nangoo joxe alalam ala hubbihi ci kaw soppum alal ja bëgg ko waaye suñu borom teg ci zakat mu war ko cee joxe mu joxe waaye mu war a dimbali ay nit waa mu joxe alal ji ci kaw sopp ko zawil qurba di ko jox way jege ñaale yi wal ak ñi nga xamante ne nii ñooy jirim yi wal masaakin waaye di ko jox way ñàkk ñi wabna sabil ak ñi nga xamante ne ñooy doomu yoon koo xamante ni dafa woyaasi nekk dagateen bi ci dëkk boo xam ne nekk fa ab doxandéem même bu dee ne borom alal la fa mu jóge waaye kenn manu koo yónni alal ji te manu cee doj te kenn manu koo lebal kooku mu sond foofu kooku muy jox kooku alalam te borom bi tabaaraka wa taala kese tax te ba mu ko koy jox am na moom ay projet boppam yoo xam ne manoon na ko cee def waaye mu def ko mool mooy alaa xubbi moom alal ji nekkul da cee suuran ah, li nga xam ne alal ji nga xam ne doyetu ko dara wala mbubb mi nga xam ne sol na ko bañ xamee ko ko léegi rus na koo solati nee na am na kersaay sol nag mu jël yebbil ko kenn foog ne mën a def na li gën kook defoo li gën de déedéet te lool gisoon nañ ko ca xat ca <clears throat> li nga xamante ne nii mooy bu ngeen di joxe boroom bi daa sopp ñi nga xamante ne nii mooy albir waaw an <laughs> mooy ngeen joxe ci li ngeen gën a sopp ba Seydina Abu Talha ne woon li gën sama tool yi mooy bay ruxaa voilà loolu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna kon mu ne kon joxe alalam ala hubbihi ci kaw sopp ko jox ko kan dawil qurba wal yatama wal masakin foofu la ñemoon doomu yoon wasailin ak ñi nga xam ne ñooy laaj way ñàkk yi nga xamante ne nii ñoom dañuy laaj te nekk nekk ñoo xam ne dañoo sàkku dañoo soxla alal ji ñoo it nga leen di jox li nga xamante ni te yàlla képp tax mu ne nag ak wafi wafir riqaab yi ak ñi nga xamante ne dañoo nekk ci li nga xam ne mbuumu jaam nga xamante ne jaam boo xamante ne nii dafa bindu ak ki nga xam ne mooy sangam ngir daal di libre mu ne ko danga may jox sangam léegi nag kookale ngeen dimbali ko ci loolu lële waaye tamit wafir riqaab yi comme li yenn boroom xam-xam yi wax loolu yi da ciy dugg insha allahu taala mooy ay jaam yoo xamante ne nii gis nañ ne ñoom fa ñu ne seenu nekkin baaxul tey jullit lañ ñu fexe jënd ci alal doo jële nga jël sa alal jënd ab jaam daal di koy libeere wa aqama salaa ba léegi kii mooy ki nga xam ne moom ak góolbatikoom lool foofu lay amee njariñ te sax du lool kese moo am njariñ mooy lii lépp ngay incarner diine du ay benn benn ah ñi nga xam ne ya'buduna Allah ñoom wa minan nas man ya'budu Allah ala harf koo xam ne ci wàll lay jaamu yàlla moom daal ci fuy neex côté boobu rek moom moom fi mu ko yëgee rek lay def bàyyi yeneen côté yi déedéet kii yii yëpp lay taxawee kooku moo tax moom ci woppam moo incarner mbaax wa fi riqaabi wa aqaama as-salaa muy taxawal julli te julli jooj boo koy taxawal charte yi da ca bokk yow nga jublu fi nga xamante ne mooy al-ka'batal musharrafa lool ci charte yi la bokk de wa aqaama as-salaa muy taxawal julli wa aata zakaa muy joxe zakat bu mag bi di nga xam ne moom bu waree ci alalam mu koy jox wal muufuuna bi ahdihim te ñooñu kooku mooy ñi nga xamante ne nii moom ki incarné mbaax tey mbaax dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne ñoom dañuy matal seen kóllëre yi ñu jël di ci gën a màgg mooy yi ñu jël ak seen borom jaamu ko du ñu ko bokkaale lenn taxawu diineem ji comme ni ko fi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam nee woon waaye mooy wal muuhuuna bi ahdihim idaa ahadu ñoom dañuy matal seen kóllëre yi saa ku ñu jox kóllëre duñ la trahir naan la rendez bu wolof la naan ba ma la koy wax nga waroon a seet nag na ma la ko doon waxe daal déedéet ñoom duñ def noonu wassaabiriina te ñooy aji muñaakoon yi di muñ nag fil saa i ci weñ so yi bu leen yu netti dalee ak ñàkk ak ak li nga xam ne tar tar dañuy muñ wa dorra ak yi nga xamante ne ay lor seen yaram feebar ak ak yi nga xamante ne nii dañoo dem ñu dam du dal seen yaram ak yoo yële yooyu yëpp dañ koy muuñ waxiinal bas waaye jamono yu metti jamonoy xare nga xam ne fa xare ba tare bu ñu fa newee dañuy muñ xam ne muñ taxaw jàmmaarloog noon yi du ñu daw bésu jàmmaarloo ulaa'ika gaa yoo yële gaa yoo yële alladhiina wala gaa yi ñooy ñi nga xam ne sadaqu ñoo dëggu